yaa cibaadi laa xawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun kon suñu boroom di wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak juróom-ñett bi nga xam ne mooy soixante-huitième verse bi mu ne yaa cibaadi eh sama jaam yi laa xawfun calaykum alyawm amul dara loo xam ne moom ngeen di tiit ci seen kaw tey lii mu ngi wax bul fàtte keroog bi muy wax yawmal qiyaam lay wax ba léegi di mu naan ndax ñii hal yanzuruna illa saa est-ce que newuñ di xaar lu dul la saa ñëw mu dikkal leen nag ci mbetteel te ñoom duñu ko yëg nekkaroog xaritoo yi lenn li ci ñoom dañuy nekk ay noon bam des ñii ragal yàlla mu ne nag yaa ibaadi kantaa yéen ñi ragal yàlla ñii yaa di yéen samay jaam yéen ñi nangu woon ma nekk seen borom ta ngeen nangu woon nekk samay samay jaam mooy waaye li moom bu dee ñi samay jaam moom ñépp jaamu yàlla lañ mu neex leen ak mu naqari waaye yaay baa di gi ñi muy wax mooy ñi nangoo nekk jaamu yàlla te nangu borom bi seen borom laa xawfun alaykumul yawm amul benn tiit buy tegu ci seen kaw tey mooy bu leen am dara lu ngeen di ragal lii xew ci kanam fii yawmal qiyaam wala antum tahzanun te déet yéen ngeen di jàq ci la ngeen defoon ca àddina cay rëcc rëcc bu leen am lu ngeen ciy jàq ndax lépp dinaa leen ko jéggal tey mu ne ñooñu ñooy man ñooy ñan mu ne alladina amanu bi ayatina ñii may wax xamante ne nii amanu dañoo gëmoon te dëggal bi aayaatinaa ah, ci sama laaya yi nga xamante ne nii moom laa leen doon wax ci alquran wa kaanu muslimiin te dañoo nekkoon ñoo xam ne dañoo wommatu woon ci li ma doon jàngale ak li ma leen doon digal ak li ma leen doon dig ne dina xew dañ cee wommatu woon nekku ñoon ñoo xam ne seen xel lañ teg lu ñëw ñu naan bool lii dëppoo wala xel kon lan lañ koy nangoo déedéet ñoom dañoo wommatu woon ñu ko roogee kon suñu boroom di leen wax malaaka di leen wax ne udxulul jannata dugg leen aljana gi kërug teraanga gii ma leen waajal antum yéen wa azwaajukum ak seen soxna ya nga xam ne yéena leen ñoom la yéen ñoo gëmoon ni yéen nekkoon ca àddina doon digg den doon liggéey ak yéen doon gëm yàlla ngeen doon ak yéen tuxbaruna bu ngeen duggee ca biir aljana nag ñu leen di ñu leen di teral ngeen nekk ci ngeen nekk ñoo xam ne dañ leen ngeen di bànneexu ngeen nekk ñoo xam ne lu bëgg kese lañ leen fay defal ay mbégte lañ leen fay indil foofale kon nag ñu leen di teral foofale allahu alayhim mu ne dinañ baagante ci seen biir di leen servir bi si xaafin ci ay ndab yoo xamante ne nii min dahabin dañoo nekk ci loo xamante ne nii ci woor la wa bi nag ay kopp ay kaas yoo xam ne mooy ca naan ya nga xam ne ñoo fa am te moom yu tuddoon ci façon dex yi newoon ci suuratu sayyidina muhammad ak alayhi salaatu wassalaam wa rasuul wala suuratul qitaal mu ne wa fiihaa te nekk na ca biir àjjana maa la nga xamante ne nii tashtahihil anfusu moom la seen seen moom la ñuy bëgg bu keroogee lépp loo xam ne ñoom dinañu ko bëgg seen bakkan yi bëgg ko bu boobaa dañ koy am wa taladdul ayun ta woo xamante ne nii ci wàllu gis loo xamante ne nii mooy bët yi daf cay daf cay nekk ci lu teddaange nekk ci loo xam ne rey neex seeni bët yi ñuy gis mooy ne loolu la dee wa antum fiihaa te yéen ñoo yéen ñii sama jaan yi fiihaa ci biir àjjana ji xaaliduuna ngeen di sax xam nga foofu mooy gis nga bi sihaafin min dahab fii ci àddina moom yonent ab jullit bu góor bu jigéen muy utiliser di jëfandikoo li nga xam ne ndabu or wala lu man di doon ci or kuddu or ñu naan sëriñ bi jox nañ ko kudd or loolu moom mooy ñàkk xam dëgg-dëgg loolu lay wane ne sëriñ boobu moom matul li mu doon ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na alladhi yàkkulu waa ji lekk fii aaniyati dhahabi ki nga xam ne day lekk wala di naan ci li nga xam ne mooy nabu wurus wala xaalis yu innama yujarjiru fi batnihi naari naari jahannam li am ba des mooy gis nga ni mu koy lekke noonu di ci lekke loolu na ko leer ne noonu lay bux buxee ëllëg naaru jahannam safaraaw jahannam mooy bux buxee ci biiram yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa tere fii ci àddina jullit buy lekke kuddu or wala xaalis loolu dafa xaraam léegi nag koo léegi nag ngay gis ñu naan la dém moom ab sëriñ la moom kuddu or lañ ko jox loolu moom mooy ñii xamuñu bu xamuñu loolu garaaw na waaye bu dee daf xam di def lool moom fal musi fal musibatu a'zamu mooy musiba bi moom fa la gën a pataawe fa la gën a ngande fa la gën a garaawe de moo tax am na ci beneen xadiis boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dana ku fi ci kaw suuf fii nii moo <coughs> or yeeg xaalis yi di ko lekk di ko jëfandikoo noonu di ko naane wala même di ko jàppe sax dafa xaram yooyu ku ko def fii ci àddina dañ la koy xañ ëllëg loolu mooy de toute façon yow doo dem àjjana parce que quand ku dugg àjjana moom lu la neex ngay am bu la yonent bi alayhi salaatu mi nga xam ne waxam kenn du ko remettre en cause mooy ni mu wax noonu lay demee moo ne ku ko fi def mooy te tey ko voilà da am na ñoo xam dañ koy def xamuñu ko bu ñu leen ko xamalee ñu bàyyi ko waaye ñu xamal leen ko ngeen ne maa bañ kooku bu ko yàlla jéggalul bu ëllëgee bu moom du àjjana du fa dem parce que ku dem àjjana foog nga am ci yooyu moo tax fii mu ne kon nag buñ duggee àjjana yéen sama jaam yi yu taafu alayhim dañuy baagante di leen servir bi sihaafin ci ay ndab min dahabin ci loo xam ne or la waak waa bi nag ay kopp yoo xam ne moom la ñuy naan wa fiiha te dina am ci biir àjjana ma tashtahil anfus li nga xam ne moom la bakkan yi bëgg ci ay lekk ak watalad ak ay naan wataladul ayun ak yu rafet yi nga xam ne moom la bët yi di xool muy neex ci bët ya wa antum fiiha xaaliduuna ci yéen sama jaam yi fi ngeen di sax wa tilkal jawne wa tilkal jannatu anhu te lii nag mooy aljana loolee de mooy aljana ji nga xam ne allati bi nga xam ne uuristumuha yéen sama jaam yii yéen ko donn bi maa kuntum taamaluuna ci kaw li ngeen xam ne mooy jëf yu baax ya ngeen newoon àddina lakum fiha faakiha ci biir àjjana gii nag di ngeen fam ay fóoytéef ay xeetu furi kasiiratun yoo xam ne yu bari la minha ca yooyu na ngeen di lekk suñu boroom nag di ñëw nag ci yéefér yi way jom ñaa jaamuñu ñoom lan moo leen di xaar bu ko noogee mu ne innal mujrimiina fi adaabi jahannama xaalidun mu ne innal mujrimiina ndaal ñi nga xam ne ñooy way jom ñaa jaamuñu criminel yu mag yi yu way moykatu yàlla ye bokkaalekat yi fii adaabi jahannama ñoom nag bu ëllëgee ci biir safaraaw jahannama la ñuy ne dee xaaliduuna xaaliduuna fa la ñuy sax fa la ñuy béel laa yufattaru anhum wala hum fiha mublisuun kenn di doon woyofal bu keroogee mbugal mi ay dem ci biir safara ñu leen koy woyofal muku wala hum fiha mublisuun fa biir nag lañuy nekk cellantu ñoom ñépp nekk kesaw daal di ne cell kenn ne ne ne selaw kenn du wax waaye wahum fiha mublisuun mooy ñu nekk fa ñoo xamante ne nii dañoo nekk nit ñoo xamante ne nii dañuy désespéré wu dañuy ñàkk yaakaar ci yërmande borom bi tabaaraka wa la ndax kàccorte ga ñu ne woon mu ne wa ma zalamnaahum suñu borom nag ne nag tooñu ma leen de bu leen gis lii dal leen tey ñoom yéeféer yi way jombu ñaa jaamu ñi ba ngeen yaakaar na dama leen a tooñ de déedéet wa naa zalamnaahum tooñu ma leen walakin waaye li am ba des mooy dañoo nekkoon ca àddina humu zaalimiina ñooy bokkaalekat yu mag yi tooñkatu seen bopp yi ba ñu newee nag biir safara wa naa daw ñu woo nag di woo yaa maaliku di woo maalik kii beneen malaaka la alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom mooy chefu ñuy garder safara mooy maalik la tudd ka nga xam ne mooy garde aljana nag ridwaan la tudd loolu ay malaaka lañu ñoo nag ñoom ak waa safara bu ñu fa newee mbiri tar ci ñoom lool xam nga Maalik mii ak xasanatu jahannam xasanatu jahannam ña nga xam ne ñooy garde safara da ko jàppale ci malaaka du benn yoon bii la leen waa waa safara di woo am na foo xam ne dañ ne dinañ ko gis ci saar yu kawe yi bi ñu naan du woo xasanatu jahannam mooy ñiy garde safara naan leen way tee ngeen a seen borom mu wàññil ñu boog mbugal mi waaye borom bi xamal leen ne dara lañ leen dul wàññil comme fii nim wax laa yufattar anhum woyofal mbugal mi seen kaw de wahum fiya mublisuuna fa la nag daal di désespéré wu daal di ñàkk yaakaar ci yërmandey borom bi tabaraka wa taala looloo tax nag wanaa daw ba ñu ñàkkee yaakaar nag ci jam mooy ay jamono la nekkul amoon nañu yaakaar bañ naan ay Maalik yéen ñii yéen ñii di garder safara malaaka yi tee ngeen a ñaan seen borom mi wàññil ñu bopp bañ leen yëgalee mukk bi kenn du leen wàññil fi ngeen di sax ñu ñëwaat laajaat lii ñu wax leen lii wanaa daw kon nag ñu woone na na yaa maaliku waaye kon maalik kom ko daal mbir mi deme na nii lii yaqdi alayna rabbuk way cee nga ñoo ñaanal boog sa moom mu daal li ñu yaa zawa jalla mu daal li ñuy faat boog benn yoon way nañu faat lii ñu nekk moom dee sax ñu ko gënal qaala suñu maalik ne leen alayhi salaatu wassalaam innakum maakituun dëgg fi yéen safara fii dee fii dee amu fi de fi ngeen di sax laqad ji'naakum bil haqqi walaakinna aktharakum bil lil haqqi kaarihuun Maalik di leen wax di leen jottalil waxu borom bi tabaaraka wa ta'aala ne laqad dëgg-dëgg ji'naakum dikkaloon nañ leen sama mbokki malaaka yi ñi nga xam ne ñun borom bee ñu tàggat ñu nekk ci ay waawam te ñoo def lu wuteek li nga xamante ne nii moom la ñu digal yónni woon nañ leen ci ay yonent ñu ñëw jottali leen li borom bi noon xaar ci yéen laqad kon digg dëgg ji naakum dikkanoon lañ leen bil haqq ci dëgg gii ne bés bi am na safara am na ngeen weddi woon walakin waaye dëgg jooj ba mu dikkee ci yéen waaye li malheureusement walakin aktharakum waaye li ëpp ci yéen lil haqq kaarihuun dëgg googu da ngeen koo bañoon bëggu ngeen ko woon a gis ñi leen koy woowe sax ngeen taxé leen ay terroriste ak ay nit ñoo xamante ne baaxuñ dañuy yàq ci dëkk bi ñii ngeen leen di rey jaral na leen ngeen faat leen tëj leen lu ne bëggu ngeen woon a dégg dëgg ñenn ñi ngeen assassiné leen parce que daa dañ na rek rabbuna allah borom bi mooy suñu borom kon nag suñu borom nag ni kaay malaaj leen ñoom yéeféru Quraysh yi am abramu amran fa inna mubrimun wala boobu taxaw taxawal benn benn pexe boo xam ne moom lañu àtte woon teg ko bëgg la koo teg pexe ngir daal di lay faagaagal ndax ñoom am abramu walla boog ñoom dañoo nose am mbir moo xam ne ab palaa bu ñu teg fa ne ñu yëg ne borom bi ñun borom bi tabaaraka wa taala mubrimuuna mooy ñun nekk ñu fi di pexe wante ñoom mooy li ñuy dogal dogal nañ ko ba pare lii am na ci boroom xam-xam yu ne mooy keroog daarum nag wala wax ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam waaye lii sax mën naa nekk ne sax lii avant daarum nag wala mooy ba nga xam ne fa lañ nekkoon doon ko ngir xool nan lañ koy faate ba muy waaje gàddaay yi moom alayhi salaatu wassalaam ñu naan nan la ñuy joxe xalaat yi xalaat yi di jóg ba Abu Jahl ne man daal li ma gis mooy nañu ut ci ci waaso yu arab yi fii ci Quraysh ci néeg bu nekk nañ fa jël kenn koo xamante ne ñu am doole lañ jox leen jaasi ñu dem fekk ko fi muy nelaw moom Seydina Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu dóorandoo ko benn yoon mu daal di faatu bu ko defee ay ñoñam du ñu man lu dul manuñoo xeex ak ñun waa Quraysh ñi ci des ñépp ñoom Banu Haashim li ñu man lenn lañ man mooy ñëw laaj ñun indemnisation ndàmpaay ñu jox leen ko bu ko defee moom ñun ñu nekk ci afiya nekk suñu jàmm loolu nag la borom bi naan am na borom xam-xam yu ne loolu waaye de toute façon ñoom yàgg na ñuy tëral pexe yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu jiitu loolu loolu la borom bi di wax loolu wallahu ta'ala alam wa sallallahu